gisoon nañu ñu ngi woon ci eh, gisoon nañu àtte yi jëm ci wàllu hijra muy gàddaay eh, xawoon nañu jëlal temps defoon nañ tamit tarjuma seydina Ayyash ibn Abi Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu wa arda bu seydina Hisham ibn al-As ibn Wa'il as-Sahmi radiyallahu anhu dañuy bàyyi ba beneen occasion incha allah ginnaaw loolu kon gisoon nañu àtte yi jëm ci wàllu hijra waxoon nañu ci gàttal li nga xam ne moo koy waral waaye tamit euh, waxuñu woon yépp <coughs> waaye ci gën a te concerné yi nga xam ne wàllu diine ji te ñu man ko jële tamit ci gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañ façon gàddaay yi am jóge dëkk boo xam ne dëkku boo xam ne insécurité fa ne dem dëkk boo xam ne man nga fa nekk sécurité di jaamu sa boroom waaye gisoon nañ beneen bi mooy jóge dëkku yéeféer dem dëkku jullit yooyu yépp nag gisoon nañ teqantal yi ci nekk ak mbir mi fi muy mujj sax muy loo xam ne affaire c'est lim gën doon mooy affaire personnel te tamit ni mu mën a jóge dëkku jullit dangay gis léegi am na dëkku jullit yoo xam ne bari na ay boroom xam-xam yoo xam ne dañ leen fa sonal ba mënuñu faa nekk mujj deen génn fa mënuñu faa nekk ñu génn dem feneen yeneen dëkk yoo xam ne dëkku jullit lañ wala sax ñu dem dëkk yoo xam ne ñëf ëpp du ñu ay jullit foofa ñu man faa nekk waaye yooyu yépp euh, junjoon nañ leen ci jataay bii weesu ginnaaw gi ñu ngi woon ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci sabab bi ala lan mooy li nga xam ne moo waral gàddaay googu loolu <clears throat> ci lañ yemoon ñu ngi woon ci waxu seydina muhammad ibn isxaaq rahimahullahu taala doon ñu nettali xew-xew boobu ak Quraysh constat yi nga xam ne moom lañ def taxaw seetlu yi ñu def dañu gisee saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di dem dëkk boo xamante ne nii am na ñoo xam ne ñoo bokk gëm yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te ñu man leen a protéger ñoom ñuy génn lu mu gën a di fa dem ah Quraysh daldi def nag lu tout ne nag nañu gaaw jël ay résolution ndax xam nañ ne bés bu ñuy xoole ba yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di dem foo fële di yasrib fekk fa ña ko jot a gëm foofu ak ñi nga xam ne ñoo jóge fii ci néew ju doole yi jóge fa dem fa dañuy am doole foofu te bu ñu fa jógee suñu kaw lañuy ñuy dal loolu moo taxoon ñoom ñu daldi woon woote nu mu gën gaawe ca daaru nadwa ngir ñu jël nag ay matuwaay wax wax yoo xamante ne ni résolution yoo xam ne yu leer lay doon yu leer a yuy wane ana lan naka la def ba daldi muccal nag suñu bopp muccal suñu dëkk ci danger bii ñu gisoon ne mooy l'islam comme que yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi seen biir gàddaayagul kon gisoon nañ ne bi nga xam ne ci lañ jël loolu fan lañ daje woon imaam ibn isxaaq raximahullahu taala waxoon nañ ne ñoom fajtamau lahu fii daari nadwa ci lañu daje ñoom kuffaaru qurayshin yi ci daaru nadwa muy kër googu noonu mu ne lañu wahiya daaru qusay ibn kilaabin te këru Qusay ibn Kilaab mi nga xam ne moo nekkoon maamu ñoom ñi ñépp eh, di Quraysh waa Quraysh eh, nekkoon seen maam bokk ci maamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mi leen dajale woon te loolu gisoon nañ ko ci jataay ca début ba ca xilfal mutayibiin ba nga xam ne ci la Quraysh naroona am seen problème seen biir entre banu daar ak waa banu haashim ak ñaandoon ak ñoom ndax kat dañu gisoon ne xusay di seen maam li mu jox doomam ji di abdiddar dafa ëpp moom nag foofu këram lañ defoon moo nekkoon tey bu doon tey dañ naan mooy euh, le parlement des Quraysh des Quraysh ñoom seen parlement fi nga xam ne moo tax mu ne foofu noonu mooy fi nga xam ne yatashaawaruuna fiiha maa yasna'uuna fi amri rasulillah sallallahu alayhi wa mu tegoon ci ne wa kaanat qurayshun wa hiya daaru qusay ibn kilaab allati kaanat qurayshun la taqdi amran illaa fiiha kër googu qusay kër seen maam jooju ñu defoon bu doon tayit lañ naan parlement bu doon conseil de sécurité mooy fa nga xam ne siège bi nga xam ne Quraysh du ñu jël mukk benn décision bu am solo lu dul foofu la ñuy daje ñoom ñépp assemblée générale plénière la ñuy def gaa yi ñëw foofu daje ñu waxtaan loolu lañu imaam Ibn Saq waxoon ngir ñu wax ci mbir yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ñu ragalee mu mujj nag soppaleku loo xam ne nag day mujj dal seen kaw imaam ibn isxaaq raximahullah <clears throat> mu ne di ñu nettali loolu mu ne fa xaddatani man laa attahimu min asxaabina an abdillahi bni abi najiixin an mujaahid bni jab jubayr bn an mujaahid bni jubayr bn abil hajjaaj aw ghayruhu aw ghayruhu mimman laa attahim an abdullah ibn abbaas radiyallahu anhuma annahu qaal kon imaam ibn isxaaq raximahullah mu ne wa xaddatanii te nettali na ma man man laa attahimu koo xamante ne nii Euh, Mujaahid ibn Jabr la du Jubayr euh, tabaa moo juum mooy menn mooy Mujaahid menn euh, du Mujaahid ibn Jubayr waaye moo Mujaahid ibn Jabr nekkoon taalibe bu imaam Abdullah ibn Abbaas bu mag boobu di Mujaahid aalimun fil xadiisi wal quraani wa siira <coughs> mu nekkoon boroom xam-xam bu siiw ci wàllu xadiis waaye rawatina ci alxuraan mooy mujaahid mi ngay dégg ci tafsiir yi ak euh, siirat yi ñu ne euh, mu ne moom imaam ibn Isxaaq nettali na ma koo xamante ne nii man laa attahimu koo xamante ne nii man duma ko tuumaal koo xam ne daal duma ko tuumaal mooy koo xam ne moom ci moom wér na mais min asxaabinaa ci suma ci suñu ñoñ yi di way boroom xam-xam yi euh, mu ne kooku moo ko nettali mu jële ci abdullah ibn abi najih al makki rahimahullah moom mu jëlee ci mujaahid ibn jabrin seydna mujaahid jële ci sëriñam di abdullah ibn abbaasin radiyallahu anhuma mu ne wa ghayru ak ñeneen mimma la at mimman la at attahimu ak ñeneen ñoo xamante ne ñoom itam duma leen tuumaal ñu jële ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa arda bu doon ne euh, càllale imaam ibn Ishaq bii rekk a fi am mooy ne xadiis bi dafa da'if bii nettali Quraysh lan ba ñu dajalee foofu ñan ñoo fa daje woon ci seen assemblée boobu waaye yan décision lañ fa jëloon xadiis càllale bi moo nekk nii bu dee bu imaam ibn Isaaq bu dee fii nii nii nii bu doon ci bii nii rek lañ yem mooy ne xadiis bi dafa da'if lu tax ndax man laa attahimu ko kenn xamu ko koo xam ne moom bu dee wóor na ci moom man na bañ a wóor ci li ëpp ci boroom xam-xam yi loolu moo tax nii man laa attahim loolu noonu balañ ko nangul nit il faut mu nekk koo xamante ne ni moom laa yar yarwi illaa ani siqaat koo xamante ne ni moom du solo ku dul ci ñu wér comme genre imam euh, imam Maalik yi rahmatullah alayhi moo tax boroom xam-xam yi ñu naan am ñu ci naan euh, imam Maalik moom jële ci yow solo ci yow doy na doy na doy na doy na ñu ne kii wér na loolu rek doy na ba mu des ci Abdul Karim ibn Abil Muxaariq euh, mi nga xam ne moom euh, daif la comme ni nga xamante ne noonu la siiwe ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, ndax moom dane masula Ayyub ibn Tamima as-Saxtiyaani rahmatullah alayhi dane moom masu da koo déggoon mu ne moom masula dégg Ikrima masu koo gis masu koo gis mooy masu koo dégg ci moom dara benn jour mu dégg ko mu naan xaddathani Ikrima Ikrima daal dina may nettali xam nga loolu koo xam ne nee woon na masuma ko gis xaw ma masuma koo dégg masuma jële ci moom dara benn jour ta loolu nga ne ma ne lu ci awooy ah la problème ma mais c'est que bi mu koy wax dafa fekk Ikrima dundatul Ikrima di taalibe eh, ñoom imaam Abdullah ibn Abbas bu mag boobu moom jamono ji mi bi ko Ayyub as-Sikhtiyani nekkoon tamit sëriñ ci imaam Maalik rahmatullah alayhi imaam Maalik jëlee ci moom boo demee ci Muwatta bi nga fekk ay xadiisam euh, euh, rahimahullah moom mu ne Ayyub moo tax ci euh, muqaddimatu Sahih imaam Muslim foog na Abdullah ibn al-Mubarak moo ne moom masula dégg Ayyub jëw kenn lu dul benn yoon ndax dafa dégg mu naan mu dégg mu naan ñu ñu tuddal ko waa ji mu ne kooku du laysa bi siqa loolu mooy jëw allahu akbar kooku yëru kooku dëgëru looloo jëw allahu akbar te loolu nag lu dagan la ndax xadiisu yonent bi la alayhi salaatu wasalaam amra diin gis nga mbir mii diine la xool leen ci kan ngeen di jële seen diine ah moo tax boo demee ci euh, muqaddima imaam muslim bi rahimahullah da bunt bi nga xam ne moom la euh, imaam an-Nawawi ni mu ko kiiwee moo def bunt yi quoi ne imaam muslim dafa ñëw rek di bind noonu léegi mooy fi nga xam ne këne bunt bi nga xam ne il faut nit ki booy jël xadiis nga koy jële ci ñoo xam ne ñu dëgër lañ koo xam ne day takk ba pare maanu voilà moo xam nag day bind wala day enregistrer walla boog day mokkal ba pare mu maandu mais foofu boo fa demee Abdullah euh, euh, euh, kii nu tudd Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullah nee na laaj naa Malik laaj Sufyan mooy as-Sawri lim ñu bari ne ñoom ñépp laaj naa leen ne leen ndax ñoom ñépp ay sëriñam lañu woon ci affaire kan mooy ab raaw koo xam ne ci ndax mu ne ko booy jël ñoom ñépp ñu tontu ko booy jël na nga jël ci siqa koo xam ne dafa wóor voilà la tarwi illa an siqa moo tax euh, il faut man la attahim il faut kooku ciy wax loolu euh, par istiqra mooy le fait ñu xool moom wala moom mu ne wala moom mu nekk ku wóor ba pare ne man moom duma jële lu képp ku ma neen ngeen dégg ma ne xaddathani man laa at attahim mooy ci ñi nga xam ne sama sëriñ yi nga xam ne ñooñu moom ci ñooñu laa koy jële bu dee loolu tamit ñi nga xam ne ñu wóor lañu bu ma waxee loolu rek kenn la ci ñoom ku mel noonu it moom bu dee ku wér la kiy wax loolu moom dañ koy nangu mais bu dee ne euh, mais du loo xam ne dañu koy nangu saa su ne wala mu nekk comme li ma wax sànq que ne dañu gis ne kooku moom du laa yar wi illaa an fiqa moom du jële kudul ku wóor bu nee man laa at tahim loolu mën nañ koo nangu euh, mais bu dee nii comme ni mu am euh, imam ibne ishaq wax ne fa xaddathani man laa at tahim te euh, imam ibne ishaq moom mudallis la léeg-léeg bu nee bu newul xaddathani Euh, bu nee an an diw comme jële ci diw bu boobaa kenn du jàpp ne affaire boobu noonu euh, euh, dafa jokkale ko ndax c'est possible am ay intermédiaire ñoo xam ne da leen a sauté après ne an diw rek jële ci diw mais bu nee fa xaddatani mooy ne bien sûr moom lañ mett nettali mais man la attahim kenn xamu ko te kooku wa mubhamun maa fihi raawin lam yusam lii mooy ci ilmul hadis ma lañ naan mubham mooy ne koo xamante ne raawin benn ku nekk ci càllale koo xam ne kenn tudd ko bu ñu tuddul nag mën na nekk ku wóor mën na bañ a nekk ku wóor moo tax kenn kooku day daayifal xadiis looloo tax xadiis bii nii ci waxu imaam ibn Isaaq bii fa xaddatanii nettali na man laa attahim koo xam ne duma ko tuumaal min asxaabi naa loolu même bu dee na imaam ibn Isaaq nee na sami'tu mooy mooy haddathani mooy wane na luy wane da koo dégg mais dafa am sanad bi dafa am inqitaa mooy dafa am ak dog ndax kooku kenn xamuñu ko waaye nag xadiis bi imaam at-Tabari daal na koy soloo te imaam ak tabari bi mu ko solowee ci taarixam bi ci même sanad bi waaye jokkale na ko mooy ne man laa tëhim bii am na koo xam ne moom feeñal na kooku kan la indi tur boo xam ne day tax léegi amatul rupture boo xam ne day tax ñu naan fii kenn waa ji xamuñu ko moom indi na ci euh, même sanad bi imaam at-Tabari rahimahullah ci taarixam loolu nag moo tax hadis bi nekk lu mu gën a ndaw mooy loo xamante ni dafa xasan mooy isnaad bi day mujj nekk lu xasan wala nga ne isnaad bi day nekk lu saxiix ci kaw ñu ne Muhammad ibn Ishaq bu nee xaddasa nii Euh, ñi ci des ñépp wér mbir mi day wér mais boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim surtout li gën a diggu doomu dañ ne ci darajaay xasan la yem euh, mooy en tout cas lu ci man di doon xasan ak saxiix dañ ci sukkandiku euh, léegi kon mooy xadiis bi kon bu dee ci riwaay imaam ibn Isxaaq bi mu waxal boppam nii fa xaddatani man laa tahim boobu dafa am inqitan ndax kenn kiiw ko mooy imaam at-Tabari daal dina koy soloo ci taarixam daal di koy jokkale kon sanad bi nekk loo xamante ni nii sanad bu xasan la naka noonu imaam az-Zuhri rahimahullah daal di na koy soloo tamit ci maghaziyam yi euh, naka noonu Sa'id ibn Yahya al-Umawi daal na koy solo comme ni nga xam ne jële ko ci baayam comme ni nga xam ne noonu la ko imaam az-Zahabi waxe ci taarixam ci siiraab siiraab bi mu bind muy euh, ta ta euh, ak taarix boobu bu imaam az bi bi mu bind taarixul islaam euh, loolu day wane ne kon xadiis bi xadiis la boo xam ne lu mu gën ndaw mooy dafa xasan am na nag ñu ne euh, non non non loolu hadith bi xasanul waaye ñooñ seen non wérul que ne histoire bi surtout euh, li ci biir comme ni ñu koy gise non non mais kooku euh, ci ñu mujj ñi fii la mais kooku ay waxam dañ koy teg fële ndax le premièrement mooy ne affaire bi imaam at-Tabari daal dina koy jokkale muy sanad bu xasan yow nga ñëw ne ndax lan ndax yow ci biir contenu bi am na loo xam ne jàpp nga ne daal lii daal c'est affaire daal warula dëppoo kii bi kon nag affaire yi affaire kii la quoi mu ne darbun minal xayaali wal mu ne lool daal ab am kii la rek genre euh, euh, euh, kii la jeneer waa ay monde imaginaire ak affaire mel ni ku ne àndul ak sa xel ak yooyu ci nettali bu mel noonu non mooy ne moom dañ koy delloo wax jooju ndax premièrement mooy liñ la wax sànq yoonu imaam Ibn Ishaq bi wér na imaam at-Tabari yi ñëw euh, moom mi ko jokkale na ko noonu imaam az-Zuhri daal di koy solo imaam Ibn Ishaq na ko noonu Ibn Sa'd al-Umawi biñ la wax yi ñooñu ñëpp nekk ci a'immatul maghazi yi loolu day wane ne affaire bi wér la waxu keneen nag kuy ñëw di wax après dañuy jël wax ji teg ko fee. Euh, kon loolu mooy li nga xamante ne nii ci gàttal moo jëmoon ci xadis bi moom muy xadis boo xam ne bu wér la léegi xadis bi lan lay wax ginnaaw biñ gisee lool kon imaam ibn Isxaaq mu ne kon ni mu ngi ko jële ci seydna Abdullah ibn Abbaasin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne lam maje ijtama'u li daalika mooy ñan am na riwaay boom ne lamma ajma'u li daalika bu dee eh, kii eh, al bidaaya nihaaya moom riwaaya lamma ijtama'u li daalika la indi waaye imaam ibn Hisham bi lamma ajma'u li daalika watta'adu an yadxulu fi daarin nadwa kon mu ñuy nettali loolu kon seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne kon jàppal fiil bi fan lu jóge mooy constant yi waa Quraysh def këne ñu ngi ci danger bi nga xamante ne am na ñoo xam ne dëkk dëkkuñu Quraysh gëm yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba pare nekk ñoo xam ne dañoo am protection yoo xam ne mën nañu takk xeex ba pare ñu gis muhaajiruuna yi di génn di leen fekki ñu xam ne yonent bi alayhi salaatu wasallam a ci dëkk bi génnagul ñu gaaw daje ba ñu dajaloo nag loolu lay nettali mu ne lamma ajma'u li zaalika wala lamma ijtama'u ba ñu dajaloowee li zaalika ngir daldi wax ci mbiru yonent bi alayhi salaatu wasallam ni mu gën a ñu jël ay résolution ferme waccaadu ñu daldi joxante dëppoo an yadxulu fi daari nadwa ñu daldi dugg daaru nadwa mooy bañ ko kiiwee seetloo lool ñépp kilifaay Qurayshi yi yépp daldi joxe rendez seen biir joxante rendez ne nu mu gën a gaawe kullu za'imin min zu'ama'ina nañu gaaw ila daari nadwa nañu daje ca suñu assemblée ba ngir lan mu ne li yatashaawaru fiiha fi amri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ngir ñu waxtaane fa diisoo fa sottanti fa ay xalaat mais jël ay résolution yu ferme ci mbiru yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam ah imaam abdullah ibn abbas mu ne xadaw fil yawmi alladhi ta'adu lahu ñu daldi di ñoom ñépp ñu xëy nag di ñu xëyee ah ñu xëy dem ci jour bi nga xam ne moom lañ waxoon ne lañuy daje comme ñu ne vendredi à neuf heures assemblée générale obligatoire boo xam ne présence obligatoire bu kenn ci kilifa yi taxaw naan ay dama am ngànt ak yooyu fii moom ngànt ñë ñë ñépp ak léegi ñu ñëw nee na bi nga xam ne ci lañ daje ci bis boobu mu ne wa kaana dhalika al yawm yusamma yawm az mu ne bis boobu ñu daje woon ci lañ moom dañ ko tudde woon ci ñoom yawmu zahma mooy Euh, bés bi nga xamante ne nii ci la day am raj-raj loo dafay am ndax nit ñi ña fay daje ci kilifa ñoo bari mu ne fa taradahum ibliisu ba ñu ñëwee nag euh, ngir daje daal iblis daal di fay ñëw fii hayati shaykhin jalil mu ñëw ak ci forme benn euh, paa benn kilifa boo xam ne bu mage la te boo ko gisee mu mu joxe la apparence kilifa kilifa gu mage te respectueux mu ne nag moom alayhi battul lahu mu ngi sol benn burda benn yére boo xam ne bu diis la nga xam ne ci leen lañ koy defaree euh, muy benn manteau bu diis la sol moom Iblis mel ni benn yor forme benn cheikh benn mag benn mag bu respectueux bu ñu wormal fa waqafa ala babi daar mu ñëw moom bi mu ñëwee nit ñi mooy waa Quraysh dugg nekk ci biir moom mu ñëw taxaw ci bunt bi moom Iblis alayhi mu ne fa lamma ra'awhu waaqifan ala baabiha qaalu man ash-shaykh bi ñu ko gisee mu taxaw ci bunt bi ñu jekk ñépp kilifa yépp daje ci biir ñu xool ci bunt bi gis génn góor gu fa taxaw ñu ne ko man ash-shaykh euh, góor gi mooy gan góor kumu ko kumu qaala mu ne leen shaykhun min ahli najdin man de benn góor laa bu bokk ci waa Najd nekk ci estu Arabie saoudite tey ah imaam as-Suhayli ci ar-Rawdul Unuf rahimahullah moom mu ne li tax li tax ah Iblis ne leen man ci waa Najd laa bokk dafa am lu ko waral. c'est pas par hasard mu ne leen man cheikhu Najd laa mooy man ci waa Najd laa jóge mu ne loolu daa am lu ko waral mel ni dañ ne ko waa lu tax mu ne ndax waa Quraysh li annahum qaalu dañu ne laa yadxulanna maakum fi lmushawarati ahadun min ahli tihaama li anna hawaahum maa muhammadin alayhi salaatu wassalaam ndax waa Quraysh Euh, bi nga xam ne ci lañu dajaloo war a dajaloo ngir jour bu am importance boobu jour bu màgg boobu ndax décision yi ci war a jël nga xam ne aveniru seen yàlla yi waaye ñoom ci seen bopp ak li ñu gëm seen système bi ñuy doxe di ñuy dundee bi ñu mës a xam mooy ne moo nekk moo nekk ci benn balance l'islam nekk ci beneen balance soit l'islam féete kaw ñoom ñu jaari fa suulu ba faw wala l'islam ñoom ñu féete kaw lislaam jaari fa suulu ba faw xamoon nañ bu baax capital affaire bi ni mu nga xam ne noonu la amee woon importance léegi nag ñu ne comme que demee na noonu te ñun seetlu nañ ne waaye Yasrib ak arab yi tribu yi di ñëw ci aj gi ñu ci bari ba ñoom bon seen bu fit moo tax tem ni ñu gëmee dañu xaw a ànd ak Muhammad alayhi salaatu wasallam kon nag ñun seetlu nañ ne ñi ko ak accueillir ci ñooñu lañ bokk kon ak bu tey tey tey tey tay bu kenn laa yadxulan na bu kenn dugg maakum ak yéen tey ne tay moom suñu assemblée bii keneen ku dul Qurashi bu mu fi dugg rawatina nag min ahli Tihaama ku képp ku bokk ci waa Tihaama moom Tihaama mooy beneen opposé wu Najd Najd mooy ci est bi Tihaama boo jógee euh, mooy boo jëlee euh, fi féete Jidda xam nga Jidda moo jëm ci côté mel ni jëm ci saaxil bi ci côté géej gi mer rouge noonu euh, boo nee arabis Makka bu la bëgg a wax zaadallah tashrifan takriman mooy ouest bi jëm suuf ouest bi jëm suuf ba ay yaman yooyu ñooñu lañuy foofu noonu mooy euh, topp géej gi noonu ba ci yaman foofu noonu foofu la ñuy tudde tihaama ñooñu nag ak ci kaw jëm ci kaw tuuti léegi ñu ne ñooñu noonu li ann hawaahum ndax ñu waa tihaama kat ñoom seen bëgg-bëgg maa muhammad ñoom daal muhammad lañ àndal kon nag ñooñu tey moom bu fi kenn ku bokk ci waa tihaama dugg moom imaam as-Suhayli mu ne looloo tax iblis bi mu déggee lool xam ko ci ñoom ñëwul ne leen shaykhun min Tihaama bu boobaa dañ naan ko noonu doo fi dugg mais mu ñëw ne leen min Najd am na tamit ñu ne am na beneen euh, comme ni ko as-Salih ash-Shami rahimahullah tuddee ne am na ñeneen ñu ne euh, li tax mu wax loolu mooy ne li yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne Najd muy foofu falax mu ne foofu mooy biñ ko doon wax naan ko ñaanal ñu ci suñu kii yi mu ñaanal leen fu mu leen ci seen gox yi mu ne leen Najd mu ne leen foofu noonu fala zalazil yi tremblement de terre yi fitan yi fa lay génne te foofu fa la xarnu shaytaan yi bee génnu yi ne mooy foofu fa lay lëmbee daanaka mooy bastion wam looloo tax am ñu ne du du du li waa Quraysh soxla li waaye le fait que li yorent bi alei salatu salaam ne xarnu shaytaan muy béjjënu shaytaan foofu noonu estu foofu di naj foofu lay génne looloo tax Iblis ñëw comme que moom mooy moom moom moom moom moo moom mooy saytaane ci boppam moom moom saytaane bu ne daanaka ci moom moom ngay jàpp saytaane bu ne iblis ngay jàppal minal jinnati wan naas léegi kon bu ñëw nag ne leen man shaykhun ñu ne ko kokkumu mu ne shaykhun min ahli najd sami'a billadhi ta'adtum lahu fa xadara maakum li yasmaa maa taquluun wa asaa an laa yu'dimakum minhu ra'yan wa nusxa qaalu ajal fadxul biñ nee ko kokku góor gi ci bunt bi mooy kan mu ne leen man de ak góor laa bu bokk ci waa Najd dafa dégg dama dégg nag sami'a góor la goo xam ne dafa dégg li nga xam ne moom ngeen joxante rendez-vous ngir loolu ngir daldi xeex Muhammad mi aleyhi salaatu wassalaam ba mu ko déggee nag ah bëgg leen a jàppale fa xadara ma'akum mu daldi agsi ngir teew bokk ak yéen seen assemblée générale bi li yasmaa ma taquluun ngir moom mu dégg li ngeen di wax xool yan décision ngeen di jël leen xalaat ngeen di joxe ndax affaire bi huis clos la woon mais paa bi ñëw moom bëgg a bokk ci huis clos bi ah moom nag lay expliquer lu tax moom mu ñëw bëgg a bokk mu ne damaa dégg li ngeen xam ne moom ngeen joxante rendez ngir ngir sottil problème boobu résoudre ko benn yoon ba mu ko defee nag ma te mu daldi teew moom góor gi ànd ak yéen ngir déglu ana yan décision ak yan xalaat ngeen fiy joxe wa asaa an laa yu'dimakum minhu ra'yan wa nushan amaana ngeen baña ngeen soxla mu ne leen amaana ngeen trouver ci moom ngeen baña nekk koo xamante nii moom daal di ngeen trouver ci moom Euh, góor googu ngeen trouver ci moom de ab xalaat bu baax boo xamante ne nii ak conseil bu mu leen di dox ngir li ngeen bëgg ngeen man ci aboutir li ngeen bëgg doxal mu mën a sotti nag ba mu dox ngeen euh, euh, éliminer benn yoon nag kii nga xam ne moo ñu sonal ñun ñépp a ah, bi mu waxee lool ndax xam nga li wolof njaay naan mag jar naa bàyyi tim réew surtout moom dafa ñëw nax leen mooy apparence la wane apparence bu rafet la ñëwee mu ñëwee ci hayati shaykhin najdi shaykhin jalil ba pare mu sol yére boo xam ne yérey kilifa am ne apparence bi day tromper léeg li ci ëpp sax ndax moo tax léeg-léeg fala proverbe bu tubaab bi l'habit ne fait pas di doxee euh, gaa ne ko kon bismillah fad ñu ne ko ajal fadxul ah, kay bismillah kon waa bismillah no ñoom xamuñ bismillah ñoom ñu ne ko kon aksil man ngaa dugg ak ñun mu ne fa daxala maahum wa qad ijtama'a fiha ashraafu qurayshin góor gi daal di dugg si léegi ñan ñoo fa teewoon abdullah ibn abbasin radiyallahu anhu ne wa ji ijtamaa fiiha te daje woon na ci seen dajaloo moomu seen daje moomu seen assemblée boobu session extraordinaire boobu ashraafu qurayshin kilifaay quraysh mel ni dañ ne ko kan mu ne Utba jàppal muy Utba ibn Rabi'a wa shaybatu di frère am di shaybatu ibn rabi'a wa abu sufyaan di abu sufyaan ibn harbin mu ne wa tu'aymatu ibn adiyin ak tu'ayma ibn adiy wa jubayr ibn mut'im ibn adiyin ak jubayr di doomi mut'im ibn adiy mu ne wal haaris ibn aamir ibn nawfalin bi alxaaris di doomi amir ibn nawfal ak kan mu ne wan nadru ibn alxaaris an nadru alxaaris waxoon naa la moom wa kaana shaytaanan min shayaatini qurayshin dafa bokkoon ci shaytaani quraysh yu mag moom mii moo doon wër doon demoon euh, ca Perse jàng fa histoire ñoom Isfandiyaar bu ñëwee rek muluku Furs Furs wa Iskan wa wa bu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di jàngale alxuraan moom mu topp ci ginnaawam naan Muhammad mii di aleyhi salaatu wasalaam extraordinaire te ginuma baax la histoire déglu leen ma mu commencé di nettali histoire roi perse ak roi ñoom Kesrowes ak Isfandiyaar mu ne kon wan Nadr ibn ak Nadr ibn mu ne wa Abul Bakhtari ibn Hishaam ak kan Abul Bakhtari ibn Hishaam ñooñ rek la déedéet mu ne wa Zam'atu ibn al-Aswadi di Zam'a di doomi Aswad moo nekkoon baayu kan baayu yaay Sawda moom Zam'a mujj na sax tuub radiyallahu anhuma moom nii ak Abu Sufyaan ak Jubayr ibn Mut'im ñoom mujj nañu tuub ñii rekk a fa newoon mu ne déedéet ginnaaw Zam'at ibn al-Aswad mu ne wa Hakim ibn Hizam di Hakim ibn Hizam moom it gisoon nañ ko nekkoon euh, euh, frère yaa Xadiija moo ko juróon moom mii la Abu Jahl ne woon yow Hakim foo jëm ak sa yen yi ci embargo bi nga ñu embargo leen ngay yor ay saaku yu def nourriture di dugg ci xur wi foo jëm kon mu ne wa Hakim ibn Hizam mujj na tuub moom it radiyallahu anhu wa arda mu ne ñoo ñegga mu ne déedéet wa Abu Jahl ibn ak Abu Jahl di doomi Hisham waare wa nubayihun wa nubayihun wa munabbihun ibn al-Hajjaj mu ne nubay tamit ci la ak munay ak munabbih ñoom ñaar ñi ñépp di doomi kan di doomi al-Hajjaj ah! tey de daanaka moom kuffaaru Quraysh yi xanaa kenn desul de ñii de bu ñu teewee xanaa mooy Quraysh teew na hoho mooy ne tey crème bi crème waa Quraysh mooy kii quoi ci kàccoor yi mooy crème kàccoor lañu ñoom ñépp fa daj te nag dajewuñ fa lu dul liñ la pour li la wax léegi euh, ñooñ rek la mu ne déedéet mooy ñoom ñaar Nubay ak Munabba ñoom mooy doomu Hajjaaj yi ibn al mu ne wa Umayya ibn Xalaf ak Umayya ibn Xalaf moom moo moomoon Seydina Bilaal radiyallahu taala anhu wa arda moom mooy ki nga xamante ne ni moo ko doon duma joxoon ko gone ya ñuy daw ak moom ci chi'a bu Makka yi di ko mbugal moom mii di euh, ibn Xalaf di Umayya ñoom rekk a fi newoon mu ne hmm. wa man kaana ma'ahum wa ghayruhum mimman laa yu'addu min qurayshin ak ñeneen ci kilifaay quraysh yi ñeneen ñu nekkoon ak ñoom ñoo xam ne kenn mënu leen a lim ndax bariwaay keroog nga ñii boo seetloo mooy ñi gënoon a tar mbugal yuñ doon teg ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañ ko ci ashaddu durran min al abu lahabi wal aswadaani waliidun xaarisum bihimi nadrun zuhayrun abu qaysin nubayhumun bihin wa uqbatu wal aasi abul xakami wa mut'imun wa ubayyun ma'rukaanata maalikun umayyatu ahlul bagyi wal qazami ñooñu gisoon nañ leen ci li boroom xilaas radiyallahu anhu wax mooy ñii ñi ginoon tar ci kilifaay Quraysh yi la ginoon teg bugal yonent mi aleyhi salaatu wassalaam gis nañ kat an-Nadr ibn al-Harith ñoom ñii ñépp ñu ko Nadrun Zuhayrun Abu Qays an-Nubayyu ak Munabbih ak Uqba al Abul Hakam kàccoor bu mag bi waaye Ubay ñoom ñii ñu nga fa woon Umayya ibn Xalaf Allahu akbar lii lépp kuffaaru ni daal di koy dajal ah ñu daal ñëw kon ñii ñoo fa newoon muy ña déglul Utba Shayba ibn Rabi'a Abu Sufyan ibn Harb Tu'ayma ibn Adi Jubayr ibn Mut'im ibn Adi alxaaris bnu aamir bnu nawfal wa nadr bnu alxaaris wa abul baxtari bnu hisaam zam'at bnu al-aswad xakiim bnu hisaam abu jahl bnu hisaam nubayyihun munabbihun ibn al-hajjaaj ak umayya ibn xalaf wa man kaana minhum wa ghayruhum mimman laa yu'addu min quraysh ak ñeen ñoo xam ne ñu wuteeg ñi mu lim nii ñoo xam ne mënuñ leen a takk mënuñ leen a lim shurafa ci euh, way boroom darajaay qurayshi yi fa qaala ba'duhum li ba'd bi ñu dajee nag kon wax nañ daña fa neewoon mooy crème waa qurayshi ñoo fa ne qaala ba'duhum la ba'd léegi nag ñu war a ubbi nag jataay bi ah session extraordinaire bi tàmbali na fa qaala ba'duhum li ba'd léegi ñenn ñi daldi tàmbalee wax foo ñu ubbi jataay bi ñu ne inna hadha ar-rajula qad kaana fi amrihi ma qad ra'aytum wa innana wallahi ma na'manuhu ala al-wuthubi alayna biman qad ittaba'ahu min ghayrina fa ajmi'u fihi ra'ya kon ñu ubbi jataay bi ne ñenn ñi wax jël parole benn groupe ne mooy dañuy am ku leen di waxal mooy kenn ay wax mais ñépp la wax noonu ñooñ ñu waxante seen biir na gis ngeen inna hadha rajula gis ngeen waa ji walla kalimatu tahqiir dañ doon wax mooy euh, mooy ne doyandal ñàkk gis nga jullit moom yéefir saa su ne du ko jàppe dara mais loolu mooy ban jullit mooy jullit bu julliteem jaral dara boo xam ne day respecter le minimum li diineem wax ci obligation rek kooku du neexu yéefér moo tax boroom tuba yu cëkk yi nga koy dégg li gën a nga koy dégg ci ay jullit ni ñoom muy kalimatu tahqir baatu xeebaate voilà seen sikkim yi mel ni mbobb yooyu ñu bombe fukki cin ba toog wala kan ñoom diw ñen ñoo nekk fële ah, ñoom diw ñooy conférence ah. ndax lan ngir kalimatu tahqiir loolu la iblis waxoon la kële waxoon iblis a ko jëkk wax ne ko kii hada alladi akramta alay hada alladi akramta alay naan yàlla subhaanahu wa borom bi waa kii nii ngay kii ngay gis nga kii nga naan moom ngay gënale sama kaw moo taxoon mu naan xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin kii nga xam ne moom danga koo bind ci safara man mi nga bind ci safara nga bind ko ci ban alors que safara moo gën ban ndax lan xeebaati mu jàngal ko taalibeem yi ba Firawna doon wax ñoom sayyiduna Muusa ibn Imran ak ñi ko gëmoon radiyallahu anhum inna haa'ulaa'i la shirzimatun qaliilun gis nga ñii as mbooloo la su ndaw dañuy dem lijjanti seeni mbir massacrer leen wala jàppaat leen indiwaat leen ci dëkk bi ñu continuer di ñu liggéeyal ñëw toog lu yàgg jarul préparation ndax lan kalimatu tahqiir waaye amaa moom loolu la kuffaar yi waxoon inna sami'na fatan yuqaalu lahu yadhkuruhum yuqaalu lahu ibrahim ñun de dégg nañ fatan ab as as as as as booy mel ni xamuñu turam du ñu jaar ci turam ndax jaar ci turam da lool danga koy màggal comme ñu naan le machin voilà sami'na sami'na euh, fatan machin dégg nañu machin yadkuruhum mu leen di tudd comme que seen yàlla yi bëgguñu wax lam leen wax ci yu ñaaw waaye yadkuruhum ndax yàlla yi dafa màgg ci ñoom mu leen di tudd waaye àgguñ sax di leen tudd tudd gu ñaaw ndax orma gi ñu joxoon yàlla yi yuqaalu lahu ibrahim yuqaalu mel ni ñoom du ñoom ñoom baayam am ci seen bopp ci seen biir ñoom du ñoom xam nañ ne kii ibrahim la tudd mais yuqaalu bu ñu naan dégg nañ machin boo xam ne yuqaalu lahu moom ñu ngi ko naan ibrahim nee na ñooy ibrahim la tudd mel ni du ñoom ñoo koy woowe ñoom ndax la kalimatu tahqiir waa Makka yi loolu lañu waxoon li al-Walid ibn al-Mughira ne woon yàlla naka lay yónnee kii bàyyi ñu fi alxuraan bàyyi ñu fi ñi ñi nga xam ne ihdal qaryatayn azim kenn ci kilifaay ñaari dëkk yu màggee di Makka Taif man ak Abul Mas'ud ndax lan dañoo xeebaati ñii itam lool la ñu tëb ne inna hadha rajula gis ngeen góor gi waa ji di def nii comme si mu ngi fi woon waa mu ngi woon seen biir qad kaana min amri ma qad ra'aytum ah nekk na dëgg-dëgg ci mbiram mi ni ngeen xam ne nag moom ngeen gis gis ngeen ko yéen a ko gisal seen bopp fii la mbir mi juddoo suñu biir lu ne ñu def ko ba gis nañu nag gis ngeen mbiram ni mu deme fi mu mujj léegi gis ngeen de yéen a ko gisal analyser seen bopp mbiram nii muy woote di islam li ngeen gis yéen a ko gën a gisal seen bopp wa inna naa te dëgg-dëgg ñu nag wallahi ñu ngi wàcc yàlla nag maa na manuhu amuñu wóolute amuñu benn sécurité amuñu benn kóolute ci alal wutubi alayna contre mu dal ci suñu kaw dal di dal suñu kaw loolu amuñu ci sécurité de bi man moom mi moom rek a koy def ñu ne non bu dee moom manu ko mais bi man qad tabaahu min ghayrina dal suñu kaw mais daal di sukkandikoo jaare ko ci ñi nga xam ne ñoo ko topp daal di koy gëm te bokkuñ ci ñun Quraysh gi naan waa Yathrib kon nag sujet baa ngoog posé nañu ko fa ajmi'u fihi ra'yan acca léegi xalaat leen ci da te nag sottente leen ci xalaat te nag na ngeen dëppoo ci kàddu goo xamante ne nii décision boo xam ne bala ñu fee génn moom lañuy jël aja fa ajmi'u fii ra'yan ah, loolu la ñu wax mooy lii lañ naan poser le sujet problématique baa ko dóor nañu ko teg ko mu leer lii kuréel bu doon genre dissertation ku ko lii rek xam gaa yi fi jëm <laughs> ndax bul fàtte ne kaanu arbaaba balaaxatin wa lisa wa lugha waaw akbar ñoom dañoo nekkoon ñoo xam ne mais ñoo doon boroom rhétorique langue bi ci boppam lañu naanoon d'une façon extraordinaire ñoom kuffaaru Quraysh mooy ne ndax loolu mooy ndaje mu ne assemblée général bu ne session extraordinaire bu ne dafa am sujet bu tax a jóg sujet bi nag bu ñëwee commencé moom lañuy ñuy indi ne lii la ci lii lañuy ñuy te bu ñu ci génn bu fi kenn def hors sujet ñoom kon teg nañ mbir mi gis ngeen suñu waa ji fi mbiram toll yéene ko gine gisal seen bokk gis ngeen conséquences yi te nag ñun waa Quraysh nekkuñ ci sécurité nekkuñ ci benn kóolute ci mu dal suñu kaw jaare ko ñi nga xam ne ñoo ko topp te bokkuñ ci waa Quraysh te nekk Yasrib te gis ngeen ñu fi jóge dem fekk leen fa jóge ci ñu kon nag sujet baa ngoog waxtaan waa ngoog xalaat leen ci te bu fi kenn génn lu dul ne décision dina am boo xam ne moom la ñuy applicable sur le champ qaala seydna abdullah ibn abbasin radiallahu anhuma wa ardaahuma ne fatashaawaru ñu commencé euh, di joxante di discuter seen biir di weccante ay xalaat di sottantey xalaat di ko weccoroo fatashaawaru ñu commencé di weccante xalaat seen diggante ku nekk naan nii lañ koy def wala lii mooy mooy moom mooy solution bi nii daal lañuy def mu ne summa qaala qaa'ilun minhum mu daal bi ñuy résumer wax yooyu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ci wax mu ne bi nga xam ne ci nañ commencé nekk mooy teg nañu wax bi li ñuy wax ñu commencé di waxtaan seen biir ndax mbir yi noonu la atelier yi dañuy dem ci wàllu ay forum ak yu mel noonu xam nañ lii may wax mooy du lu bees gis nga ñii Quraysh lañ newoon noonu lañ doon doxale li dara beesu fi dañuy jël ne atelier tel lii mooy lii lañ bëgg ngeen waxtaan ci ngeen indi ci ay xalaat ay yu leer proposition yu leer après ñu daje seen biir léegi nag ñuy joxe conclusion summa qaala qaa'ilun minhum aji wax ci ñoom daal di jóg wax Euh, bu dee ci riwaaya imaam ibn Isaaq bi bi ñu nekk nii yii nii ñuy bëgg amu ci mooy bu dee ci euh, ar boroom ar-rawdul unuf di imaam as moom moo ko wax mu ne imaam ibn Isaaq moom dane rek mooy ci riwaayam bi Abdullah ibn Abbas dane summa ñu ne ginnaaw gi xaala wax xaa ilul aji wax mooy porte parole benn idée ci ñoom koo xam ne lool moom moo yor idée boobu minhum bokk ci ñoom ñi daje foofu ci waa kuffaaru Quraysh ni imaam as-Suhayli moo ne qiila nee nañu kooku innahu Abul Bakhtari ibn Hisham kene ki wax nii boroom wax jii ñuy nar indi waxam mooy Abul Bakhtari ibn Hisham maata ala shirkihi wal iyaadu billah bi Badr moom dafa dee ci kéefër Badar malgré yu baax lam defaloon yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi woon dox ba ñu dindi embargo bi moom bokkoon ci ñooñu di Abul Baxtar ibn Hisham mu ne imaam Suwaydi nee na nee mais bokkul ci riwaay imaam ibn Hisham bi eh, bu imaam ibn Isaaq bi moom lan la wax mu ne ixbisuuhu fi lxadiid wa axliquu calayhi baaban summa tarabbasuu bihi maa asaaba ashbaahahu min ashucaraa alladiina kaanuu qablahu zuhayran wannaabiga wa man madaa minhum min haadha almawt xatta yusiibahu maa asaabahum kon kii bu njëkk baa ngoog ci kaw ñi ne abul baxtari ibn Hisham ko wax lan la wax mu ne ahbisuhu ihbisuhu ihbisuhu ndax euh, bu dee kii la euh, parenthèse tuuti ci wàllu euh, naxu mooy ne bu dee verbe boo xam ne comme xabasa yaxbisu yaxbisu bépp boo xam ne aynu fi'l bi la mooy buñ nee aynul fi'li mooy comme bu ma nee fa'ala verbe trilitère bi euh, nga xam ne ñetti lettre lay composé bi ci digg bi loolu lañ naan aynul fi'li mooy ne même bu ma ndee jalasa dañ naan lam bi moom mooy aynul fi'li ndax moo nekk ci place fa'ala a bi fi place am ja la moo fa nekk ja la moo tax ñu naan aynul fi'li bu dee foofu boo ko yóbbee mudaari' li lay doon comme xabasa yaxbisu yaxbisu bu boobaa booy def amr bi doo wax ahbis danga naan ihbis ih ihbis ihbis mooy takkal waaye tamit bu dee ne aynul fi'l bi ba léegi wax naa la mooy lan boo ko yóbboo mudaari fatxa lay doon comme jalasa yajji non jalasa yajlisu mooy xabasa yaxbisu comme bu ma nee fa'ala yaf'alu walla yaf'alu abi ah, nekk fatha ah boobu tamit booy def kii bi ifal ngay wax euh, amr bi mooy subjonctif bi mooy kii impératif bi biy joxe ordre bu boobaa lan ngay def danga naan eh i nga fay def i bu dee aynul fi'l bi fatha la wala kasra ñaari yooyu yépp ci début bi i ngay wax waaye bu dee aynul fi'l bi u la u bu dee u bu boobaa a ngay wax voilà leer na comme buñ ne euh, verbe boo xam ne euh, u la jeexe euh, uhkum waaw comme buñ ne voilà udxul comme da comme udxul léegi mooy boo xam ne verbe mudari bu am trois lettres te digg bi nekk u bu boobaa boobu digg bi u ngay wax u doo ko wax lan doo ne i i mooy bu dee ne fatxa la ayn bi wala kasra loolu ci gàttal pour loolu loolu moo tax fii kon lan lañu ih ihbisuuhu doo wax ahbisuuhu déedéet loolu loolu erreur la kon mu ne kon ki wax lan la wax mu ne kon ihbisuuhu fil hadiidi wa aghliqu alayhi baaban man daal mu ne moom daal li mu gis mooy ne nañu ko jàpp jël ay feer dal di ko yeew ci feer yi comme ay ay nu mu tuddati Euh, chaîne chaîne chaîne yoo xam ne ci feer ñu daldi di koy jàpp moom Muhammad alayhi salaatu wasalaam daal di koy yeew takk ko ci wa aghliqu alayhi baabam ñu dugal ko foo xam ne benn néeg tëj ko foofu buñ ko fa defee noon nag takk ko ba yeew dugal ko ci néeg boobu mooy genre mooy prison rek mooy prison tey bu doon tey dañ naan mooy prison mu ne euh, bu ngeen defee lool summa tarabasu bihi ma asaaba ashbaa bu ko defee nag ñu toog di xaar ñu bàyyi ko foofu xaar bàyyi ko fa ba li nga xam ne moo dal ñi mel ni moom ci shu'araa yi alladina kaanu qabla ñi ko jiitu woon te doon ñu fontoo ak seen di jaay ak sagesse ñooñu niñ leen def ni leen ni ñu leen suñu maan yi defoon jàpp leen yeew leen dugal leen ci prison ab néeg ba ñu faatu fa ñu def leen comme niñ def lool comme ñan ñoo ñooy mu ne Zuhayr <laughs> Zuhayr bi mooy baayu Kaaba Zuhayr ibn Abi Sulma wala Salma Zuhayr ibn Sulma bokkoon ci muallaqaatu sab'a boroom xam-xamu poète anti-islamique avant l'islam di ñëw yu mag yooyu Zuhayr bi bokkoon na ci ñoom ra'aytul manaaya xabta ashwa man tusib tumithu wa man tuxti yu'ammar wa yuhrami moo doon wax naan ra'aytul manaaya gis naa dee mithla ashwa mu mel ni loo xam ne day day day day day day day eh, day kii comme mooy comme euh, buñ naan euh, comme koo xam dañ ko yóbbu foo xam ne mësu koo xam ñu takk bët yi takk loxo yi takk bët yi mënul koo dindi léegi nag ñu ne ko demal muy muy muy muy làmbatu noonu mu ne noonu laa gis dee di def xatta ashwa comme silmaxa boo xam ne xamul fi mu jëm ñu ak koo waajoo dañu takk bët yi yóbbu ko foo am na muy muy débrouiller ngir dem ni muy kiiwee dem gauche ak noonu di làmbatu di dem mu ne noonu laa gis dee mel man tusit nit ku mu ne ciix nag dee tubitu da koy rey ci saase mooy ku mu jàpp moo tax ngay gis tey ñu ne nga dégg quartier sàngam am nañu dee am na ku fa dee tey